wa ala aalihi wa saxbihi at-tayyibiin at-taahiriin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiini amma ba'd. ginnaaw bi ñu sante borom bi tabaaraka wa ta'aala di julli ci yonent bi salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi Euh, ñu ñëw ci euh, loo xam ne takmila la muy ab mottali la ci bunt boo xam ne dañ ko gisoon ci siira bi walillahi alhamdu wal minna jeexal nañu siira bi walillahi alhamdu wal minna masala yi mujj woon gis ci masailul fiqhiyya yi jëmoon ci li jëmoon ci wàllu ilmul mawaariis muy ilmul miiraas muy alfaraa'id ilmul irsi li jëmoon ci wàllu ndono loolu jeexaloon nañu ko walillahi alhamdu wal dafa am loo xam ne comme ni ñu ko tudde woon jamono yooyu ne am na yoo xam ne comme dañu gisoon ne mbir mi da doon bari ñu ne woon daanaka am na yenn masala yoo xam ne yu siiw la ci faradiyuune yi waaye jarul woon ñu koy gis ba am na luñ ci jotoon a cité comme al akdariya waaye al akdariya walillahi alhamdu wal minna gis nañ ko fan yi euh, ndax laaj laaj bu benn mbokk boo xam ne da doon topp mbir yi comme que dañu ko cité woon bon tudd ko noonu ne woon soit euh, ne lool duñ ci ñëwaat wala boog dinañ ci ñëwaat far ñëwuñu ci euh, waaye dañ ne woon sax moom duñ ci ñëwaat parce que euh, ak dariya bon yooyu yooyu jaru ko woon mais comme que laaj la bu jógoon hmm, te mu nekk loo xam ne lu ama am solo la ngir ñu xamoon ko ki nga xam ne mooy faradi bi xam ko nekk loo xam ne lu ama am solo la ba moo tax boroom way wi di eh, eh, ki nga xam ne mooy arrahabi rahmatullahi alayhi bi nga xamante ne nii ci lay tudd loolu le dane baabul akdariya pour wane importance am dane woon wal uxtu la fardamal jaddi fi ma ada masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha faalam fa xayru ummatin allaamuha tu'rafu yaa saaxibil akdariya wa hiya bi an ta'rifaha harriya waaw tu'rafu yaa saaxibil akdariya wa hiya bi an ta'rifaha harriya waaw loolu lañ ci soxla côté bii mais leeral nañ ko ci bii weesu moo tax euh, insha allah dinañ ko fexe xool nuñ koy njàmbaasee njàmbaas ko ah ci yi ñu jot a def ci archive bi ci wàllu euh, miraas mi bu ko defee euh, bon bu dee ñi ko jotoon a télécharger jàpp lool peut-être que ak derrière bi dinañ ko demande waa mais buñ ñëwee ku ma ko laaj rek dama naan la boo ci delluwaatee yokk nañ ko ci insha allahu taala mooy Akdariya gis nañ ko fan yi sauf que ak Akdariya mooy bon xam nga lii nii may lii ñuy def nii moo waroon a jiitu Akdariya wax ji yëpp loolu la <laughs> moo tax <laughs> parce que ak Akdariya exception la comme ki koy déglu dina xam ne nii waxoon nañ ko bon bu dee ci jotoon na laaj-laaj bi bañ tontu woon ko ci lool dañ na ko woon dinañ ñëw ci bunt bi nga xam ne nag mooy miiraasul jaddi wal ixwa voilà bunt bi nga xam ne mooy wax ci miiraasu maam mu góor bu fi nekkee ak ay frère yoo xam ne moo xam frère ashiqa lañ wala frère li ab kese li umu bokk li umu baareel manu nekk fii waaw mooy maam ju góor ju fi nekk ak ay frère frère yooyu nag moo xam frère germain lañ moo mooy ki dem moo xam madame A wala monsieur A ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay keese kantaa ki bokk ak madame A wala monsieur mi dem yaay kese bokkul ci programme miraasul jadd wal axwa bokku ci lu tax bokk ci parce que jadd da koy xaj bu <laughs> waaw jaddu di maam mu góor bu fi newee moom day xaj bu kan ixwal umm loolu ijmaa la loolu boroom xam-xam yépp ijmaa la këne maam bu góor bu fi newee mooy bàyyi newu fi waaw loolu <laughs> loolu lañ ci ay ah, eh, il faut savoir <laughs> ah waaw waaw il faut mooy bàyyi newu fi ndax lu tax moom la doon wax tamit ca way wa ah faljabdu kalabi inda faqdihi fi xukmi ma waljaddu mislul abi inda faqdihi fi xawsi ma yusibuhu wa maddihi illaa ida kaana hunaaka yixwa li kawnihim fi lqurbi wa huwa uswa mooy premier vers bi moo ñu ci soxal mooy waljaddu mislul abi inda faqdihi voilà mooy maam keem bàyyi lay doon bu dee ne bàyyi nekku fii mooy monsieur A dafa faatu bi mu faatoo baayam ni jur monsieur A fekk na bi monsieur A di faatu moom faatu na waaye ki jur monsieur A non bàyyu monsieur A ki ko jur mu ngi fi muy maamam bu góor kooku day taxaw taxawaayu baayam tamaamam bi tamaam waaw mooy ni mu fi bàyyi bàyyi monsieur A bu fi woon loolu lay jël lam doon mooy day taxaw place am ba ma may exception yooyu tuddoon nañ ko ci jataay bi weesu bi ñu doon gis Akdariya ah bi ñu doon wax Akdariya Akdariya nag dafa nekk loo xam ne ak Akdariya comme ni ko gisoon exception la en fait lañ doon wax exception la moom lañ war a leeral tey waaw loolu lañ war a leeral tey mooy ci miiraasu maam ak ay mbokk yu góor ak yu jigéen ci yam nag foofu frère yi mu nekk frère bu góor sœur frère bu góor frère góor la waaw waaw waaw waaw mooy frère ak sœur ci yem mu gokk ak ki dem nday ak baay wala ñoo bokk baay ci la kooku bu fi nekkee maam programme boobu ci la ak dar ya génne waaw ca la ak dar ya génne te loolu waxoon nañ ko mooy duñ ci duggaat côté ak dar ya mu ñuy jëlal suñu temps <laughs> léegi nag fa mu génne mooy la ko la mu nekk exception moom la ñu war a gis tey insha allahu taala muy miiraasul jaddi ma al ixwa waaw miiraasul jaddi ma al xam nga boo bu dee dégluwoon nga way wi parce que bu dee ku déglu ci siira bi kese siira bi defuma fa way wi parce que bon dama ne woon foofu du place am quoi mais bu dee fi ñu ko ber ci ci ci ci archive bi parce que archive bi dañu def ci comme jataayu siira bi numéro lan 36 wala 37 bon euh, bu mu ci man di doon ci ñaar yooyu mooy ne euh, boo xam ne lool miraas mi kese la doon wax mooy même fichier yooyu moom laa daggaat def ko uniquement foo xam ne euh, miraas kese la les règles de l'héritage ou miraas foofu nag ca fin ba am na benn fichier buñ fa dugal boo xam ne dañ cee way dañ cee jàng way wi ak Cheikh Ar-Rahabi def te ñu ko doon tudd rek tout ah? mooy ne xam nga boo dégloo way wow di nga déglu di dégg fu mu naan baabul jaddi wal ixwa mooy ginnaaw bi mu paree ci baabul musharrika xam nga waxoon nañ la ne musharrika am na yeneeni masala yu xaw a mel noon mais duñu ko gis ko mal ak dari yooyu foofu lañ wax woon affaire bu mel noonu loolu moo tax mbokk mi daal di laaj laaj bi ne loolu da ko daa mel da nga ko tudd moom dafa jàppoon dama ne dinaa ci ñëwaat mais man dama jàppoon ne du ci ñëwaat mais quand même alhamdulilah gis nañ ko waaw gis nañ ko euh, fan yee léegi bi paree ci baabul musharrika dafa indi baabul jaddi wal ixwa nii la ko waxee wanabtadilaana bi ma aradna fil jaddi wal ixwati id wa'adna fa alqi nahwa ma aqulu sama wajma xawaashi lkalimaati jama waalam bi ann aljadda du axwaali unbiika anhunna ala tawaali yuqaasimu lixwata fiihinna ida lam yacud ilqismu alayhi bilada fataaratan yaxudu tulsan kaamila in kaana bilqismati anhu naazila in lam yakun hunaaka du sihaami faqna bi idaahi ala istifhaami wa faqna bi idaahi an istifhaami in lam yakun hunaaka du sihaami faqna bi idaahi an istifhaami huwa taaratan yaxudu sulsa albaaqi ba'da dawi lfuruudi wal arzaaqi haadaa idaa maa kaanat almuqaasama tunqisuhu an daaka bilmuzaahama huwa taaratan yaxudu sudsa almaali wa laysa anhu naazilan bihaali wa huwa ma'a al-inaasi 'inda al-qasmi mithlu axin fii sahmihi wal hukmi illaa ma'a al-ummi falaa yahjubuhaa bal thuluthul maali lahaa yashabuhaa waxsub banil abi ladal daadi warfad warfud banil ummi ma'al ajdaadi waxsub banil abi ladal daadi warfud banil ummi ma'al ajdaadi waxkum alal ikhwati ba'dal addi

fil jaddi wal ixwati iz wa'anna waaw kon nag man a cheikh ar-Rahabi digoon naa la ah maa la digoon de te nag nag day nekk bor de nga ne ah yow loo ma diggoon ak foo ma dige woon ah foo ma dige woon mu ne la mooy baabu sudus bi nga doon wax sànk am na lu ma fa lu ma la fa waxoon ah man am na lu ma fa waxoon waaw am na lu ma la fa digoon mooy bim naan wal jaddu mislul abi inda fardihi fii hawzi ma yusibu wa maddihi illaa idha kaana hunaka ikhwa li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa aw abawaani ma'ahuma zawjun warid fal ummu li thulthi ma'al jaddi tarih wa hakadha laysa shabihan bil abi fi zawjatil mayti wa ummin wa abi fi mu doon wax ne wa hukmuhu wa hukmuhum sayati mukammalal bayaani fil xaalaati foofu la woon bim naan wa hukmuhu wa hukmuhum sayati mukammalal bayaani fil xaalaati mooy dafa ne woon maa ngi ñëw ci kanam de waaw fii nii ah, ci baabu sudus bu la lii perturbé parce que maa ngi lay tuddal jadd fii hein naan la wal jaddu mithlul abi mooy li ñu waxoon sànq wal jaddu maam ju góor kat mithlul abi dafa mel ni bàyyi inda faqdihi bu dee bàyyi newu fi fii hawzi ma yusibuhu wa maddihi ko ci li nga xam ne nan la taxawoo moom mooy fii hawzi ci peeg gi muy peeg maa la nga xam ne yusibuhu baay bu fi newoon moom lay am ci miraas mi wa maddihi ak wërsëgam gu yaatu gu mu war am ci miraas mi baay bi mooy taxawu lool nekk intérêt mu doomam illaa mu ne sauf ida kaana hunaka ixwa sauf bu nee ne eh, dafa am ay frères yu fi ne bu boobaa nag baay du bokk maam dootul bokk tamaaman bi tamaam ak tey baay déedéet dootul jël àtte boobu illaa sauf ndere ba mu des ida kaana ndeem nekk na hunaaka foofee miraas moo mala ay frère te ixwa fii mooy frèreun li abin wa um ak frèreun li ab kese mooy frère shaqiq uxul ax ak ax shaqiqa wala axuli ab ak uxtun li am ñoom ñaar ñëpp la ñoom ñeenti ñi ñëpp la waaw illa ida kaana hunaka ixwa li kawnihim xam nga lii gis nañ ko karoog bi ñuy gis ak ak ak dariya <laughs> ak dariya wax nañ la kuene bàyyi mooy fii nii traité woon nañ lii affaire bi lim juutalu moo tax mooy à chaque fois j'ai l'impression ko leeraluñ ko woon mais da mais <laughs> leeraloon nañ ko mooy exception bi njëkk indi ba pare door a indi règle bi mooy problème bi mais du problème sax noonu la <laughs> wala alhamdulilah lool <laughs> voilà mooy eh, mu ne wal jaddu mithlul abi kon illa idha kana hunaka ikhwa li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa waaw ba mu des bu dee ne ay frère dañ fee nekk ndax lan mooy baay ak yaay ba en fait baay ak maam non <laughs> frère yi muy Eh, mbokk waa ji eh, kii faatu moo xam monsieur A wala madame A am ñi mu bokkal ndey ak baay wala ñu bokkal baay ñoom li leen li leen booleeg monsieur mi dem wala madame A mi ak maam ji benn la mooy seen intermédiaire benn intermédiaire lañ am ak monsieur A mi dem. nga ne man naka ma ne la maam ji kan mooy intermédiaire am nga ne ak monsieur nga ne xanaa doomam ji jur monsieur ma ne waaw kay loolu du kenn la mu ne waaw te même personne bi la te personne boobu nekk intermédiaire maam ji ak monsieur ami mi faatu mooy même personne bi jur frère monsieur A yi moo xam ñoo bokk ak monsieur A mi faatu ndey ak baay wala baay lool moo tax waa jumhurul ulama ñu ne ha bu dee ci cas yi nag kon jadd du yor àtteey baay parce que ñoom ñoo bokk moo tax mu naan li kawnihim fil qurbi wa ndax ñoom ñoo tolloo ci jege gu ñu jege ki faatu moo xam madame A wala monsieur A ñoo ci yem benn nit te même personne bi mooy même ki dox ki dox dig digle bi mooy dig bi mooy intermédiaire ci frère yi ak monsieur A mi dem mais mooy même intermédiaire dig digle bi dox diggante monsieur ak maamam ak baay ak ki nga xam ne mooy eh, eh, mooy maamam ju góor ji jur baayam mi nga xam ne mooy intermédiaire frère monsieur A yi en même loolu moo tax waa jumhur def boobu génn ci affaire yi waaw ne bu dee fii nag moom jadd du jël palaasu maam du jël palaasu baay waaw liñ la waxoon wal jadd mislul abi inda faqdihi mooy illa ndere ba de sauf exception ba waaw léegi après aw abawaani mahuma zawjun waris loolu beneen affaire léegi bi muy wax lool foofu dane bon gis nga li ma doon wax naan aw abawaani wala ñaari baay mooy baay ak yaay mahuma ànd ak ñoom ñaar zawjun ànd ak na ñoom ñaar zawjun euh, jëkkër joo xam ne waris day doon fal ummu li si bu boobaa baay yaay day jël suul mooy sulusul ma alal ji ceer maal jaddi ak maam ji taris waaw mooy ne maam day doon léegi nag xam nga yii nii yëpp mu ne wa hakada laysa shabihan bil abi fii zawjatil ummi wa ummin wa bi lii dinañ ci ñëw lii nii dinañ ci ñëw yu naan wa hakaza laysa shabiyan bil abi fii zawjatil mayti wa ummin wa abi loolu dinañ ci ñëw <laughs> dinañ ñëw léegi ci affaire bi foog naa waxoon nañ ko bii passé si waxoon nañ ko mais dinañ ci ak dariya mais dinañ ci gën a ñëw fii ndax fii bërëbam la waaw léegi nag foofu la dige woon ñun ñu ngi ñëw lan moo tax mu naan ñu comme ni ma ko dige woon mooy bi mu nee waxu bi mu waxee lii da ne waxu moo wa hukmuhum sayaati mukammalal bayaani fil xaalaati wa hukmuhu attey maam pégalek wa hukmuhum mooy maam di doon nekk fekk ay frère wa hukmuhu attey maam wa hukmuhum ak attey yi mooy ñoom bu ñu maam sayaati maa koy indi ca mu kammalal bayaani mu gën a leeral mottali leeral bi may def ci ci bi ma wax fii fil xaalaati ci ci ci état yi yi nga xam ne moom la gis ci miraasul jaddi wal ixwa loolu moo tax nag loolu mu ne woon mu mu dige woon foofu ci baabu sudus moom la doon wax fii naan wa nabtadil aana moo tax mu ubbee ko ci baabul jaddi wal ixwa wa nabtadil aana bima radna fil jaddi wal ikhwati id waadna waaw mu ne wa nabtadi nañu tàmbaleel ana léegi nag il temps de commencer ah il temps ñu ñu ñu tàmbali bi ma la nga xam ne arab naa moom lañu bëggoon fil jaddi ci miiraasu maam wal ixwati ak frères yi frères yi wax naa la sërëña ci biir yu mbokkal nday baay ki dem yu mbokkal baay kese waaw iz wa'adna ndax da ba ñu ko diglee ba ñu ko digee ne dinañ ci ñëw ci mukammalal bayaani fil xaalaati ci baabu sudus moo tax nag euh, buntu bi buntu la boo xam ne bu dafa laaj rek benn genre concentration boo ko xasee xam jeex na waaw comme rek euh, comme ni ko gise woon comme xam-xam yépp ah. waaw benn kii rek la nga kii teewlu affaire bi xam ne ah ah d'accord kon lii la nga lii takk naa ko c'est fini aywa xaaral ma naa ni attaaya sawaay kese la moo tax mu ne la nag bala ngaa naa ni nag daa am luy jiitu taxawal <laughs> fa alqihe yaa ngi may dégg ma ah waaw man de maa ngi lay dégg yaa Cheikh ar rahimakullah rahimakallah mu ne ma kon nag déglu ma fi fa alqi nahwa ma aqulu sama waaw kon nag na man may nopp li ma lay wax fii ci miraasum jadd ak ixwa boo ko bëggee takk téye ko takk ko mu mu mu mu mu dugal ko fenn te dootul génn nag ma may nopp ba pare bala ngaa naani attaaya sinon rek du baax kon nag fa alqi nahwa ma aqulu samaa waaw wajj ma xawaashil kalimaati jamaa waaw te na dajale peggu baat yi ñoom ñépp mooy li ma lay wax fii da nga déglu bu baax parce que boo fi nee da pète en l'air doo jàpp ah, affaire yi day jaxasoo ci yow kon nag déglu léegi nag foofu la indi affaire mooy gis nga lim ci wax ni mu bari lii nañ ko sànq loolu bon masala mi waxoon nañ masala mi fan la jóge parce que masala xilaafi la ya xilaafiya mooy masala boo xam ne wuute daf ci am ci boroom xam-xam yi est-ce que parce que toute la question est que est-ce que est-ce que lii nii ñépp ci d'accord que ne maam parce que maam ñun xam nañ leen waaw xamoon nañ ne doon nañ wax ci wàllu miraas ba ñuy tàmbali ca kuuru njëkkee <laughs> waaye man ma jàpp kañ la woon koor ga dans deux jours la weeru kor gi di jeex insha allah walla euh, àllarba wala lay séentu bu njëkk ah tey la altine hein tombeeg le premier juillet deux mille dix-neuf ñun ñu ngi ko jeexaloon ci koor gi mu tombeeg tey hein tey le vingt-sept tey le vingt-sept shawwal weeru kori mille cent quarante waaw gis nga bañ ko gisee ca def na weer ak lu teg fàttew ma <laughs> masha allah ñaanal ma waa jazaaka barakallahu fi ilmik wa zaadaka hirsan fi al-ilmi wal-amali li wajhi wa ta'aala li nga ne ma ma léegi nag bon ñaanal naa la léegi waxal li ngay nga ne ma bon en <clears throat> mooy que man temps yooyu bi ñuy wax naan ñiy donn alwaarisul léegi xam ne man maasha allah man saway tagg bi yépp baax na waaw waaye léegi nag yow waxal rek man maa ngi lay déglu léegi alwaarisul nga ne loo ci wax nga ne ma seeke bi ñuy gis loolu waxoon nañ ne te boroom way wi sax waxoon na ko waxoon na wal ab wal jaddu lahu wa inaala waaw walwaarisuuna min alrijali ashara asmaawuhum maarufatun mushtahira al ibnu wa bnu libni mahma nazala wal ab wal jaddu lahu mooy ñiy doon ci ñu góor ñi quinze lañu woon moom ashara la wax mais yow nga ma ci jàpp naa sew sa boobu de ma baax na demal demal rek waaw demal eh, waaw léegi waxoon na ne al ibnu doom ju góor gi ki faatu jur wala du sul bi wabdul ibni ak doom jooju doomam mooy sët bu góor mahma nazala lu mu wàcc wàcc mooy wa in moom lañ naan wa in nazala al ibnu wa in nazal doom ak lu mu mën wàcc moom bu fi baayam newul doom ju góor yoo xam ne doom ju góoru ko jur day taxaw palaasu baayam ak lu mu nekk sit sët sëtaat sëtaat bu dee moo fa nekk moo jël palaasam wal abu ak baay wal jaddu ak maam lahu ñeel ki faatu wa in ala ak lu mu gën a sori moom lañ naan al ubuwa wa in ala ak luñ sori sori man jàppoon naa la kon kay mooy baay bu fi newul comme li mu waxoon fa rek wal jaddu mislul fii hawzi ma yusibuhu wa maddihi jàppoon naa ko fii nag ngeen ne exception la parce que bu fi ixwa yi nekkee illa ida kaana hunaka ixwa li kawnihim bil qurbi fil qurbi wa huwa uswa loolu nag est-ce que lool mooy est-ce que ñépp a ci ne jadd maam ak exwa xam nga lii waxoon nañ ko ci ak bi mais sauf ko fii nii dafa nekk nag li gën a màgg loolu la moo tax mooy fi mu jóge looloo tax ñu ci ñu ci ñu ciy ñëwaat nii waaw te amaana bu dee ne keroog ni ñu ko waxee leerul parce que boobu <laughs> téléphone bi lañ téye <laughs> di wax <laughs> waaw léegi mooy euh, affaire bi mooy ne euh, euh, bu dee ne mooy loolu xamoon naa ko mais léegi est-ce que est-ce que est-ce que ñépp a d'accord boroom xam-xam yépp a d'accord que ne maam daal bu fi nekkee xam nga ci yoon gis nga palaasu maam mooy mooy exemple yi ñuy gisi nii hein yi ñu war a gis insha allah mooy palaasu maam miraas moo xam ne comme dafa am zawjun léegi jëlal ma sa kayit dama xanaa bu bees dala waaw jëlal bu bees bu ko jaxasee gile ne sois pas brouillon xaw ma brouillon xaw brouillon xaw ma lan seet leen ko ci tubaab yi leer nan ngeen koy waxe aywa seet ko yow dégg nga tubaab wax ko wala nga xool rek léegi jëlal ma sa clic gis nga imagine nañ jël benn exemple bu bu ndaw zawju bu ma amoon zawjun hein zawjun jëkkër am jaddun am exwa zawjun jëkkër ak deux deux exwa li wala deux deux exwa li zawjun jaddun waaw jaddun laa fàtte bindal ma zawjun maanaam bind naa la bindal ma jaddun nga la jaddun ma bindal ma deux axuli ab nga la deux axuli mooy miraas wax nañ la yi gis nga fàttaleku nga li li li li li boroom shara xaasiya ar-rahabiyya bi doon wax naan gis nga buntu bii buntu bun buntu doon xaj bu mooy foofu ngay tàmbale mooy bu gaa yi taxawee yow li nga war a njëkk a lijjanti mooy est-ce que amuñ ku ñu yiir wala déet est-ce que ñii ñépp ñi présenté wu ñu ne ñii dañooy góor ñi war a doon mu monsieur A ci góor ñi lañ ne newuñ ci jigéen ñi wala jigéen ñi sax ñu ngi ci ndax wax ah fii nii deux axu yi bu ma neexoon ma def leen deux uxtu li umm deux deux uxtu li am umm umm di di loolu njuumte la sànqalisaat la déedéet déedéet umm bokkul li ñu non umm abul li umm wala li ab gese mooy ne gis nga euh, lu ma daa wax euh, zawjun jaddun deux ah mooy bu ma amee ñii ñii doon li ma njëkk a xool mooy est-ce amul ñu yiir ñenn ñi ñu ne ma ñii wa fi nekk kaay miraas damaa war a xool est-ce que kan mooy miir kan moo yiir kan kii kan moo yiir kan moo taxoon mu am mu am solo lool sinon di nga jox ci miraas mi koo xam ne warul woon am wala nga xañ koo xam ne kan nga jox moo tax moom mu wàññeeku la te kooku warul am est-ce que xaj bu xaj bu nuqsaan la ko def wala xaj bu xirmaan est-ce que daf koo yiir yiir gu tax la muy waroon a am bu fi kii newloon day wàññeeku walla boog da koo yiir yiir gu tax du am daal loolu ngay njëkk a seet gis nga suñu misaal mi ñu am zawjun jaddun ak deux axuli am mooy nga ne est yiir kii kan mooy yiir ma ne man de moom bu ma topp woon affaire bi ñu waxoon wal abu wal jaddu wa in moom kene jadd bu fi bàyyam nekkoon wal wal jadd mislul abi di faqdihi lool bu ma ko jooyaloon topp ko mooy kon ixwa yii duñu amaa parce que jadd da leen di yiir nga ne ma foo ko teg ma ne parce que moom aslun zakar la waaw aslun zakar te aslu zakar bu fi newee ci yoon aslu zakar faru zakar ñu fi newee dañuy dàq ixwa xawaasi yi duñ dañ leen di da leen fi jële loolu nag la waa jumhur ne loolu exception da cee am parce que jadd fii du taxaw place su bàyyi mooy gis nga jadd bu ma dindoon jadd def fa abul bu doon abul wax ji ñépp a d'accord ne exwa yi buñ doon mil exwa wadd nañ ku tax parce que seen bàyyi mi jur madame A faatu wala monsieur A mi faatu moo fi nekk tam moo ko jur ci geñoog boppam moo leen jur ñoome ci geñoog boppam ku ci nekk monsieur A mi faatu wala du sulbam la yéen frère yi fi ne wala sœur yi fi ne ñoom awlaadu sulbihi la kooku moom ñépp d'accord da leen di effacer mooy bu ñu fi ne rek xaj mu xirmaan na leen effacer na leen du ñu am dara ci miraas bi même doon 15000 du ñu am dara waaw ndax abu moo fi nekk. mais nag bi jadd ñëwee abu nekku fi foofu nag la wax ji li moo indi wax wax bi boroom xam-xam yi en fait masala mii nii mooy suñu laaj kon moo doon est-ce que jàpp est que lii ijmaa la wala déet mooy lii nii yow nga nar def naan ay miraas voilà yow daal saay <laughs> saay nag xaw ngaa xaw ngaa sa forom nga baal ma yow daal dangay ñëw rek tàmbale miraasul jaddeeg ab yoonu ma ne la non c'est que euh, bon am na lu ma ci waxoon ci ak dara waxoon nañ lii bi mais grawul mais euh, safuma xorom sax euh, mais maa ngi doon ñëw ci affaire bi ah neew ñëwuma rek de wax noonu waaw mooy en fait boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute <coughs> waaw nan lañ ci wutee saxaaba yi radiyallahu anhum ci boppam ñoom ñoo njëkk a wute ci affaire bi est ay maam maam bu fi nee maam du góor ak ay frère maam bu góor da leen di yiir est-ce que góor daf leen di yiir waaw wala déet loolu mu am ci loo xam ne mën nañ wax ne ñaari ñaari ñaari ñaari avis moo ci am bu njëkk bi muy waxu Seydina Siddiq xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala an thani ithnayn idhuma fil ghaar ah Seydina Siddiq te mooy waxu Mawlana Ibn Abbas al-habr al-bahr wa tarjumaan al-Qur'aan allahumma allimhu faqihhu fi diin wa allimhu ta'wiil Seydina wa Mawlana Ibn Abbas waaye mooy waxu al imaam imaamul fuqahaa al imaamu Abu Hanifa ah an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu te moom la ñuy ubbee ci ngiiru Hanafiya loo wax jooju lan lay wax mooy ne jadd fu mu fi nekk ak exwa li baay doon def lay def tamaamam bi tamaam waaw mooy li jadd doon def li baay doon def noonu amul benn exception amu ci waaw lii borom way wax parce que moom Shafi'i waaw Shafi'i la ci dinañ ñëw wax la Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom li ñu wax ñoom ñoom ak waa jumhur jumhur ulama min al madahib al arba'a waaw wa man qablahum min as-sahaba radiyallahu anhum kon lii mooy wax bu njëkk bi ñu ne woon kii lu am mooy cas bi ñu fi indi nii ne affaire bi da ngay am jadd ah, jadd lan nga waxoon sànq jadd doon ji jadd deux axuli ab bu boobaa deux axuli ab du am dara parce que jadd moo fi nekk maam ju góor te maam ju góor dafay taxaw palaasu ki nga xamante ne nii mooy baay kon jeex na moo tax euh, bu dee kuy ubbee ci ngir googu wala boo koo xam ne sax dane man lii moo mooy li dëgër fi man parce que wax bi naan ne bon lii nii wax bu yàgg la woon weesu na kenn waxatu ko déedéet déedéet wax bii mu ngi am ba léegi mooy waxu al imaamu Abu Hanifa am na ku ma gis mu wax loolu tam moom ci boppam ba muy wax loolu ci lenn ci surah yi dane moom ci boppam nee ne lii lañuy ubbee ci ngiru imaam Abu Hanifa ba pare mu ne waaye wute bi wute la bu yàgg la woon léegi amatul mais am na li ñuy ubbee tey mooy li ñuy ubbee mooy mooy li ñaar almashhur ci ngir gi te moom ku ñëw ne la mooy mazhab bi lii lañ lay wax waaw même bu dee wute naag li al imam Abu Yusuf ak al imam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybani ñoom ñoom waa jumhur ànd mais wax bii moom la Hanafi yi di wax te moom la ñuy ubbee lu ñàkk nag nga gis ay Hanafi yoo xam ne ñoom dañuy ànd ak waa jumhur comme ni ngay gisee ci Maliki yoo xam ne ku nekk Maliki yi ne man li gën a dëgër fi man mooy wax bi Sayyidna Siddiq wax mooy ne jadd ana ban différence moo am entre jadd ak baay même le fait que euh, baay moo dox digganteem ak moom te moo dox digganteem ak frère yi loolu du ci dara jadd baay la te loolu alquran moo ñu ko xamal te tamit ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi moo ñu ko xamal ci sunna alquran nga ne ma fan la ko xamale eh, ah alquran waxul ne millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl nee yoon wii ma leen teg muy alxanafiyatu samha muy diinul islaam diiney wommatu ji nga xam ne lépp wommatu la ci ndigali borom bi tabaaraka wa taala muxlisiina lahu diin wëllif lépp loo xam ne lu wuteeg loolu la yoon wii seen yoonu bàyyi la bàyyi la ko tudde te pourtant seen maam la Seydina Ibrahim suñu maam la mais dana seen bàyyi kon maam day taxaw palaasu bàyyi wala déet alquran moo ko wax leer na millata abikum waxul millata jaddikum ibrahim déedéet millata abikum seen yoonu baay mooy seen baay filiation directe ak ñoom ak arab yooyu yonent bi salawatullahu alayhi waaye mooy bàyyi way ngëm yàlla yi mooy seen bàyyi kon millata abikum te xam nañ ne ñi mu doon wax ñooñu seeni ma moom maam la ci ñoom ci sunna yeneen ci ma lay saasaam gis nañ ko xadiis bi nga xam ne mooy bu Seydina euh, ci wafdu waa waa waa waa waa waa saqi waa kii ñu tudd euh, Banu Lays bi ñu yónnee ki nga xam ne mooy kaw kaw bi mu ñëw lan la wax ah dafa ñëw ne ayna Muhammad waaw comme nañ ko tudde woon yàgg gis nañ ko ci siira bi bi ñuy gis wufuud yeeg yooyu ah ayna Muhammad sallallahu alayhi bi ñu ñëwee yësal gëléemam ah daldi agsi fekk saxaaba yi toog yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi toog ci saxaaba am na ayna Muhammad waaw ana Muhammad lay laaj ñu ne ko mooy kee mu ne ibnu Abdul Muttalib doomi Abdul Muttalib lay laaj ni daam ni ni ngeen nangoo ne doom maam maam maam xam nga fii dane doomi Abdul Muttalib est-ce que Abdul Muttalib boo ko jur rek non yaa Abdallah ci diggante bi mais pourtant tuddul kooku te pourtant maamam la mais mu nekk doom ni ngeen nangoo foofu mais mu ngeen di nangoo ci kaw de maam te moo taxoon yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax keroog Hunayn ana ibnu Abdul Muttalib ana nabiyyu laa kadib waaw ana ibnu Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadib waaw ma ne bi gën a leer beneen bi nga xam ne moom la doon wax xadiitu Seydina tam nekk saxiix yi ah Abu Bakra Nufay ibn al-Haaris radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne Seydina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib comme niñ ko gisoon tuddoon nañ ko it bi ñuy gis tarjama mu ne man Abu Bakra moo ma nettali radiyallahu anhu di saxaaba boobu tuube woon tuube woon Taif Nufay ibn al-Harisi ta'ala anhu moo ma nettali man al-Hasan Ali ibn Abi Talib Abu Turab Abul Hasan wal Husayn radiyallahu ta'ala anil jami' moo ma nettali ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daf maa di xool mbooloo mi di ma xool di xool mbooloo mi naan inna ibni hada sayyid waaw sama doom ji te moom maam la ci moom kon mooy c'est réversible waaw te kon alxuraan wax na millata abikum ibrahim kon nag bàyyi li muy taxaw li li li li bàyyi di taxaw maam da koy taxawe bu fi newul loolu mooy madhabu mooy waxu al Abu Hanifa te moom la Seydina Siddiq doon wax moom la Seydina Ibn Abbas doon wax radiyallahu ta'ala anil jami' loolu mooy wax bu njëkk bi kon gis nañ ni moo tax ñii par exemple ku jàpp ne lii moo gën a dëgër moom masala akdariyaak miraasul jadd wal ixwa mooy tekkantal yi ci waa jumhur di def nii nii ñu koy gis yooyu yépp ñoom dañoo newul ci kaa yooyu quoi. moo tax ku mel noonu boo ko joxee miraas mi foog naa waxoon naa la ko keroog ci ak deriya bés boo ko fi joxee miraas ku mel noonu muy miraas bu kenn waa ji xamul dara xoolal ni mu yàqe miraasu nii lañuy def rek maa xallaa dëgëru fit di miraas te xamuñ dara alors que waa ji xam na dara ah. ah doo yaa ngi tooñ nag <laughs> yaa ngi tooñ yow da ngaa waxe sa mazhab maliki nga <laughs> dangaa waxeta madhab waaw loolu moo tax fiqhul muqaaran baax di jàng fiqh di gis yeneen avis yi xew ci ci ci masala boo mën di ñëw dina la may premièrement nga tolérant mën a sa mbokk jullit li muy wax nga bañ te tamit li gën a mooy dina la may nga bañ a dal ci deru koo xam ne waroo woon a dal ci kawam waaw mooy fatabayyanu goog in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu day dox fii ndax problème bi mooy an tusibu qawman bi jahaala fa tusbihu ala ma fa'altum naadimin day dikk bés boo fi duggee nit xamul dara xoola miraas mi ñu jox ko ko mu yàq ko waaw waxal li nga waxoon miraas mi la wax ma dégg ma ne la ah miraas mi de li ma waxoon sànq dama la doon zawju jadd ak de axuli ab monsieur A wala madame A faatu baayam moom baayam woon na avant monsieur A wala madame A di maamam nag mu ngi foon maamam ju góor mu bàyyi fi bu dee monsieur madame A la mu bàyyi fi jëkkëram maamam ju góor ak ñaari frère yoo xam ne ñoo bokk baay wala ñoo bokk nday ak baay ah xoolal li mu def walla rek ñoo bokk nday kenn ki moo bokk ak moom nday ak baay keneen ki baay kese lañ bokk ah xoolal. ñu jox ko miraas mii mu ñëw xañ xañ xañ xañ xañ axu axu mu ne lu am axu li abit ñoom ñëpp la la tël daal di sànni fële après mu jël miraas mi ko waa jaw jël jël jël jox def ko ñaari paar waaw comme que zawju mis fu lay jël parce que far'un waris amu fi mooy cosaan non euh, descendance buy donn mooy doom yuy donn ak i sët yuy donn amuñu fi du góor du jigéen kon bu boobaa fa in lam yakun lahunna walad falakum nisfu walakum nisfu ma taraka azwajukum wala walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad loolu la suuratu nisaa yi la borom bi wax ah ci aaya 12 bi walakum ñeel na leen yéen góor ñi nisfu moitié maa la nga xam ne taraka la fi bàyyi azwajukum seeni seeni lan seen soxna yi in lam yakun lahunna wala bu dee amuñ doom kon amuñ doom nisfu lay am zawj mu defal ko un demi léegi jadd comme que moom moom moom moo fi moo fi asaba ndax mooy awla rajulin zakar alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar bi mu jëlee un demi teg ci kaw kon mbir mi ida kaana hunaka fardun wahid ah di këlma sa va faire waxal é eh, eh, eh, non non léegi noonu damay nopp yow waxal waxal waxal ida kaana hunaka règle ba j'espère que fàttewoo ko sànq yaa ngi doon bàq léegi waxal waxal waxal waxal maa ngi lay déglu waxal waxal rek waxal rek maa ngi lay déglu ah, eh, ah ni ma ko tàmbalee dama ne règle bi nii la woon ko ida kaana xoole fii dama laa wax ci cadre koo xam ne moom dafa dafa doon na dafa yor di miraas miraas mu mel nii séddalee ko selon li mawlaana ibnu abu abu bakr seydna abu bakr ak seydna abu uh, ibnu mas'ud uh, ibnu abbaas ak li al imaam abu xanifa wax radiyallahu ta'ala anil jami' moom mu séddalee ko noonu mooy day éliminer axu axu yi da koy da leen di éliminer deux frères yi da leen di éliminer bàyyi fi zawj ak jadd kese zawj muy jëkkër ji monsieur A ah, mi fi des te madame a faatu kooku un demi jël ndax li aaya bi wax léegi léegi ki ci des jadda ci des tawam asaba la léegi bopp masala bi laa la wax nan lañ koy trouver règle boobu laa bëgg ngeen dil ma te moom laa la tàmbal bàyyi la yow nga war koo continuer ida kaana hunaka fardun wahid allahu akbar léegi jàllal mooy ne bu dee saaxibu fard kenn kese moo fi nekk nekk saaxibu fard aslu masala bi lan lay doon bopp masala bi danga koo fàtte moo tax euh, jarul bàkku bul bàkku ah santal yàlla rek boo trouvé rek santal yàlla yaa ngi nii doon bàkku sànq ba léegi naan fàtte woo ba ñëw fi wax fa ca kuuru njëkk yi wal waarisuuna minar rijaali anshara asmaa'uhum ma'rufatun mustashira wax fi loolu bàkku fi ba doyal yow ndekete yoo sama règle bi fàtte ko moo tax bul bàkku dégg bés bu buur yàlla defee ah nga fàttale ko jàppal ne xëy neel alhamdulillah bul bàkkooti dégg waaw kay yow delloo wal lépp rek ci borom bi tabaraka wa waaw bul def dara jàpp na ci yow la tukkee booy kontaan kontaanal le fait que buur yàlla def def gim def mu jaar ci yow kontaanal ngir loolu waaye bul kontaan comme si ci yow ci sa bopp yaa tax gédéet waaw parce que mbir yi du ñun ñooy def dëgg-dëgg waaye buur yàlla mooy jaarale jëf yi jëf yu baax yi ci ñun loolu laa la doon wax ku mel noonu xame ko noonu te dunde ko noonu xam ko rek doy kooku buñ koy tagg kooku bokkul ci ñu naan ñu naan kooku tagg ko mën naa nekk fitna ci moom kooku du fitna ci moom parce que ki koy tagg moo tax nga gis ñu koy tagg muy kontaan di ree ku xamul naan kii xool leen ñu ngi nii ñii ni ñu bëggee rëy rëy loo puukarew ndekete déedéet yow zalika mablaghuka min al lii fa la sa sa tolluwaay ci sa xam-xam xam-xam foofu la yem mais moom kontaanoo ngir jëmmam ji karsaa karkaasam bi mais day kontaan ndax xam na ne kii tagguma waaye buur yàlla mi jaarale mbir mi ci man moom lay tagg loolu nag lu tax duma ci kontaan loolu tax ma kontaan mais kontaanuma ci sama karkaas gii mooy lan du dara kon nag bul bàkkooti dégg ah léegi nag kaay ma wax la comme que fàtte nga affaire bi xam naa ma la koy wax rek nga muy ñëwaat mais fàtte ma ko fàttelu c'est pas grave man duma la réprimander je ne suis pas méchant voilà man damay fàtte tamit waaw ah oui da ngay man ah, mais saa xanaa duma nit insaan kay <laughs> xanaa man danga maa bëgg a bool génn ci nit ñi may nit nga naan ma la damay fàtte léegi tey saa yi dafa neex quoi <laughs> léegi mooy xoolal kon da koo fàtte mooy ida kaana hunaka fardun wahid fa aslu almasalati maqaamu hadha al fard si si nga dëgg mais bàyyil ma wax ko ci wolof affaire bi ñëw na mooy bu dee saa ki mo ki ki booru yàlla ne bu dee da ñëw miraas moo xam ne ñi fi ne ñi war a doon ñëpp kenn kese la buur yàlla moo fi saaxibu fard wala saaxibatu fard kenn kese la buur yàlla ne jël leen li ngeen jox ko bu dee kenn kese la kooku noonu la mu taxawe bu dee un huitième huitième boobu wala un demi deuxième boobu wala deux tiers deux tiers trois am boobu mu taxawe wala un quart rubu quatre boobu mu taxawe hein loolu wala surus un sixième sixième boobu mu taxawee loolu mooy nekk boppu masala bi moom lañu war a séddale moom ak ñeneen ñi nga xam ne yarisuna bil tansib loolu mooy règle bi ma ne la xam nga ni nga ko leerale alhamdulilah neel alhamdulilah qul alhamdulilah fal naqul jami'an alhamdulilah ala ma an'amana min ni'am al-islam al-wafira kon fii nga ne waa ji ñu ci waa programme xalaa yaa ngi fi ràggal ndax si bàkku yi xoolal léegi euh, mooy un demi bi zawju mi mu defal un demi jadd mooy asaba kon kon mu def ko deux parts kon zawju day jël kon deux mooy nekk bopp masala bi ndax bu saaxibu fard zawju kese la jadd asaba la ndax moom génn na exwa it même bu doon dañ leen a tenir te retenir ñoom it asaba lañ man a doon kon mënuñoo doon mais comme que effacé na leen ak ñu ne fi sax ñoo yem mooy ñoom de façon asaba lañ léegi di dindi nañ leen kon léegi ñuy séddale kon jadd ak zawj ak jadd rekk ci des bopp masala bi deux la deux boobu moom lañ leen war a séddale kon dañuy jël un def ko ci kanamu zawju ndax un demi la doon jël li des fama baqiya la des comme que def nañ li yonent bi sallallahu alayhi wasallam alhiqul fara'id jël leen Euh, lii suñu borom ne kii ku faatu kii na fa jox leen ko lii moom moo fi ne zawju te aaya bi wax na ko léegi aaya du suyatu nisa kon def nañ ko la des yonent ba lay saa saam wax nañu nii def fama baq yàlla des fali awla rajulin zakar jox leen ko ki gën jege ki faatu te nekk góor te kooku maamam jii la nga xam ne moo jur baayam kon ñu jël un bi jox ko mooy bu doon alal ji deux milliards la dañuy xaaj alal ji ci digg bi miraas moomu noonu lay demee jël un milliard jox ko jëkkër ji jël un milliard daal di koy jox kan maam ji loolu mooy ci mazhabu mooy ci wax ju njëkk ji ñu wax mooy première demwaayu boroom xam-xam yi te mooy waxu al Abu Hanifa ci li ko jiitu Seydina Siddiq ak Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anil jami' kon foog naa lii leer na ñëwaat nañ ci lu gine a yaatu comme niñ ko gisoon ci baabul ak dariya walilahi alhamdu wal léegi nag mu am beneen wax beneen wax bi qaalahul jumhur mooy ñi ci des mais sauf que sauf que wax bii nii deuxième wax bii nii attention <laughs> attention danger deuxième wax bii nii que ne mooy lan mooy ne mooy mooy liñ doon wax sànk rek ba nga ma naan yow daal dangay bëgg ñëw rek dérouler jadd ak maam daa maam ak ay exo buñ fi ne nii lay demee ño mooy deuxième wax bi ñoom dañu ne lan dinañ la wax ni ko wax dañu ne maam ci bu dee ñoog ay exwa ay frère a fi nekk bu boobaa moom du waddal frère yi de déedéet du waddal frère yi am na nag cas bu mu bu frère di wadde maam ne fi parce que la ñuy séddale dafa jeex un sixième kese ci des te maam manula wàcc di am lu suufe ci alal ji di jël lu tuuti di ci alal ji manula jël lu gën suufe un sixième comme que un sixième kese fi des axu axu shaqiq lépp bu fa nee moom du am jadd moo koy jël loolu d'accord nañu te waxoon nañ ko ci ba gis ak dariya ak fa mu jógee kene noonu lay demee ak bu dee awlu daa nar am waaw mooy dañuy séddale jox waa asxaabul furud jox ñooñu jadd ak exwa yi des fi ñu war a awlu bu boobaa bu ñu awloo maam la ñuy jox exwa yi daan waaw maam lees di jox ah exwa yi ñu ba ñu daan a leen waaw ngir maam mën a jël un lool loolu leeraloon nañ ko ci ak dariya loolu ñun gaawul mais loolu ex loolu loolu mooy bu dee dafa jeex mais mu des jadd ak exwa des fi bu boobaa kenn alal ji desul bu boobaa du leen daaneel ah maam du daaneel ixwa yi parce que li qurbihim ah li kawnihim fil qurbi wa huwa uswa waaw waaw waaw illa idha kana hunaka ixwa li kawnihim wa huwa uswa mooy liñ la waxoon sax ndax deuxième wax bi mooy lan mooy ne bu boobaa maam du daane fereer yi moo xam fereer wala ay sœur yoo xam ne ñoo ki dem ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk baay kese lii mooy deuxième wax bi wax bii nag moom la Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al ghalib Abul Hasan wal Husayn Abu Turab doon wax waaye moom la mawlaana ibnu Mas'ud ibnu Mu'addir radiyallahu anhuma di wax doon wax ak ku mel ni Seydina Zayd ibnu Thabit waaye nag wax ji mooy gis nga waa euh, ñi ñi doon wax nii saxaaba yi nii mooy en dehors de boo génnee as-Siddiq ak ki nga xam ne mooy Seydina mawlaana ibnu Abbaas mooy ñeneen ñi nga xam ne ak ñi bon bu dee am nañu ànd ak ñoom ci ñoom ci loolu mais ñii lañ ci xam ak al imaam Abu Hanifa radiyallahu anhu anil jami' mooy boo ci génnee ñi en saxaaba yi ci seen biir ñoom bi ñuy wax affaire bi fii ah ñoom ci seen biir dañoo wute wax mooy waxu Seydina Ali ibn Abi Taalib nan léegi nag mu des boo nee léegi mooy exwa yi buñ dajeeg maam maam maam du leen waddal léegi nan ngeen koy doon le ah wax jeey loolu foofu nag la borom la la sa borom xam-xamu saxaaba yi ci boppam ñoom ñoo ci njëkk a wute. waaw mooy li ko Seydina Ali ibn Abi Taalib ni mu ko bëgg ni mu ko joxe doon ne nuy lay nii lay ñuy doon ne maam ak exway bokkul ak li Seydina Ibn Mas'ud wax waaye bokkul ak Seydina Zayd ibn Thabit wax waaye nag ñoom bi ñu wutee ah waa jumhurul ulama ñu ànd ak waxu Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu salaam ne woon afradukum sama saxaaba mooy xeet yo bu nee sama saxaaba yi nag mooy jeex mooy loolu mooy wane ne xeet bi ñi ciy ñëw ba àddinay tukki ki ci gën a xam miraas mooy Seydina Zayd ibn Thabit al ansaari radiyallahu anhu Cheikh ibn Abbas radiyallahu anhuma ne woon sëriñu Mawlana ibn Abbas ah mu ne moom moo leen gën a xam yonent mi alayhi salaatu salaam seedeel ko seede bu rëy googu ne yaa ki leen gën a xam ilmul faraa'id mooy Seydina Zayd ibn Thabit mooy al-Faradiyul akbar mooy al-kabir mooy boroom <laughs> eh, eh, xam-xam boroom xam-xam xam-xam xam mooy boroom xam-xamu miraas mu rëy moo màgg mi mooy Seydina Zayd ibn Thabit moo tax waa jumhuur muy Maliki yi Shafi'i yi ak Hanabila yi ñoom ñu ànd ak kan ni ko Seydina Zayd ibn Thabit donnale maam moom règle yi mu teg ne maam nii lay donne ni mu leen donnale maam ak ay exwa ak ay frère bu ñu fi nee boobu la waa jumbuur choisir te boobu moom la ñuy gis insha allahu taala ñoom nag léegi seen biir léegi loolu nan lay demee en boo seetloo affaire bii am boo seetloo affaire bii am Euh, mooy boo gisee wuute yi am nii nga am nii nu fa demee nii dañ naan parce que masala ittihaadiya la mooy parce que alquran ñëwul wax lu clair clair clair clair atte boo xam ne amul ab bu leer a leer ne jadd ak exwa buñ fi nee nii lay demee loolu amul maam ak i frère est-ce que gis nga ko fi ci alquran mu naan la nii lay demee amul <laughs> mooy ci lu leer naa ñi laa wax de. lu leer naññe waaye it jëlawuñ ci yonent bi alayhi salaam loo xam ne lu mel noonu texte jadd ak exwa buñ fi ñëwee nii nii lay demee ndax loolu bu amoon moom ñoom ñépp te ñu yëpp texte boobu ñoom kenn du leen gën a gaaw ommatu njëkk wommatu ci àtte bi yonent bi alayhi salaam boobu bàyyi woon bépp ittihaad bu masoon a taxaw waaw waaw te loolu même bu doon ñi wax leneen daf leen a réer ñun ñu gisoon ci texte ci seen ginnaaw ñun amuñu droit di topp waxu ñoom ak lu ñu màgg-màgg nekk saxaaba ginnaaw bi ñu leeree que ne ki nga xam ne nag moom la ñu borom bi royloo mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom waxam agsi ne ci ñun waaw ñoom gisuñu ko waaye ñun gis nañ ko amatuñ droit di wax waxu keneen di yëkkati waxu keneen muy taxaw bu ñu gisee waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mu leer nañ te ñooñu am nañ ngànt que ne gisuñu ko woon ñun nag amuñu ngànt waaw kenn du fi am ngànt bañ koo jëfe parce que naan man imam diw àndal ak lim doon ma ne lu man di doon waxu yonent bi alayhi salaatu salaam bu taxawee comme ñoom ñépp ni nga xam ne noonu lañ ko fase woon te doon ko def tout le lu ñu ma a jàpp bu ñu gisee ne yonent bala ñoo jàpp dara sax dañuy xool mbir yonent nan la ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu ñu gisul ci la ñuy commencer di wax te buñ di wax sax ba ñu ne leen ah, saa saa lii la waxoon bu dëppoo ak langa xam ne moom lañ gisoon dañuy sant yàlla comme nam Seydina Omar defoon ca Taa'un ba waaw bañ demee Syrie ñu ne leen ah peste dafay am de yaa amiral mu'minin ndax da ngay dugg ak yow Seydina Omar da ngay dugg ak peste li des ci baqaaya ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hada Taa'un ya amiral mu'minin est ce que da ngay dugg li des. saxaabaa yonent ma lay saa saa mi nga àndal di leen dugal fii peste bi am mu dajale saxaaba yi wax muhaajiruun yéeg lamsaar yu njëkk yéeg waa fa la matul fat ak ñooñu ñii ne nañ dem ñeneen ñi ne déet saxaabaa yonent ma lay saa ñii nga nar leen dugal ci peste bi moom mu xëy gis avis boobu ba mu ñëwee ba koy doxal la ko ci Seydina Abu Ubayda waxoon loolu taxuñoo jóg waaye ba Seydina Abdurrahman ibn Awf dafa absenté woon agsi wax ne moom dégg na ci peste bu amee cim réew ab gox yonent bi saa saa wax na ci lan lañ war a doxal mu ne ko hay hayya ala mu kontaan mu wax ko mu ne ko kon ñëwal mu wax ne lii nee na bu amee ci dëkk bu leen mu fekk leen fa bu leen fa génn di dem feneen waaye bu leen fa fekkul bu leen fa dugg waaw parce que génn fa di dem feneen mooy yaa ngi yóbbu daa gi feebar bi yaa ngi ko yóbbu feneen waaye bu dee ne yow duggoo fa woon nekkoo bu fa dem parce que lu tax ngay sànni sa bopp ila tahluka bu fa dem waaw moo tax yo Seydina Omar ne woon nafirru bi qadarillah ila qadarillah bokk la mu tonton Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anil jami' ha kon loolu am solo la tamit mooy bi mu waxee bi mu ñëwee wax ko lool mu kontaan Seydina Omar ba yonent ba mu ne ba suñu borom dëppalee moom li mu gisoon li mu li ñeelu waxoon mu ànd ak avis boobu dëppoo ak li yonent ma lay saa saa àtte woon te loolu la Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu tamit defoon ca àtte ba mu doon àtte euh, euh, comme bon ni mu nee ci saxiixay ni loolu bon pour bañ a guddal mooy loolu mooy mooy mooy doxalinu képp nit ku baax fii nag boo gisee kon wute bi am mooy lu. clair moo ci amoon ci alquran ak sunna exwa yeeg jadd bu ñu fi nee kii lii lay am kii lii lay am non wala kii du am kii mooy am loolu moo tax ku mel ni Seydina Siddiq radiyallahu anhu ak euh, Mawlana Ibn ak al imam euh, Abu Hanifa dañuy gis ne mais jadd place bàyyi lay taxawee bu fi bàyyi newul tamaman bi tamam mooy kiif kiif bi fi bàyyi di dox noonu lay doxe amul exception ci cas yépp bu fi maam newee te bàyyi new fi maam ju góor la bàyyi doon dox loolu lay dox c'est fini ñii nag gis ne non parce que mooy li ñu waxoon ne seetlul que ne maam ak exwa yi seen relation ak ki faatu kenn kese la waaw te même personne bi la mooy bàyyi monsieur ami faatu monsieur ami faatu baayam dafa faatu woon mais baayam boobu woon moom moo jur frère monsieur ayi waaye it maamam maamam ji moo jur kii te même ki leen boole kon benn ñoom ñu def ijtihaad ci loolu moo tax nga gis seen niñ ko defee li imaam Ali radiyallahu anhu ni nga ko àttee wuteeg li imaam ibn Mas'ud wuteeg tamit li Seydina Zayd ibn Thabit àttee waa jumhur gis ne ñun nañu jàpp ci ki yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon comme que wute am na ta ñoom fi ñu ko teg kat lii qiyaas bu rafet la kon nag ñun nañu def nañu ànd ak nag kim ne woon aqra afradukum zayd loolu moo indi affaire bi lool moo indi wax ji lii rek la <laughs> moo tax mbir mi ijtihaad la moo tax da ngay gis fii nii surtout côté bii nii ñi ñi saxal ne jadd bu fi nee ak ay exwa du leen daaneel lu dul ci cas yi exception yu ñu wax bu dee un sixième kese ci des wala ñu war a dem ci awlu bu boobaa dañuy effacer exwa yi ngir maam mën a am un sixième exwa yi wadd budut loolu moo des lu ëpp un sixième dañu koy bokk ba mu des waxoon nañ la ba mu des ci kaaw ak Akdariya exception la woon bu dee te loolu Akdariya benn kaa keese lañ la waxoon moo mën a nekk Akdariya amul beneen kaa moo taxoon man ma ne la alhamdulilah ba mu nekkee benn kaa boo xam ne moom ngay xam mu jeex non Akdariya moom benn kaa ngay xam mu jeex tàkk waaw mooy lan zawjun wa ummun ndax dana wal uxtu ba wala wal uxtu la farda ma al jaddi laha fi ma ada masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamaamuha fa'lam fa xayru ummatin allaamuha mooy wal uxtu mooy uxtu euh, jadd mooy combinaison bi kese mën a am ci lax ak dariya zawjun wa ummun wa huma tamaamuha mooy a ah, uxtun mooy sœur germaine wala sœur li abba ak kan ak maam ju góor ñoom ñoo mottali mooy ñeenti personne kese lay doon mooy jëkkër yaay sœur bu bokkal euh, rakk ju jigéen wala mag ju jigéen bu bokkal nday ak baay wala baay kese ak maam jeex na ñii rek kay lakk nar ya loolu rek mooy exception bi ñu la wax ne euh, jadd day jël un sixième ak ox way wadd parce que sinon do euh, mbir mi alal ji loolu rek a ci des wala dañoo war a awul mooy loolu ah booy foo nga génne ko ci ah ci li ñuy wax ni mooy eh, kon waa jumhur lii lañ wax te mooy mazhabu al imaamu Maalik mooy mazhabu al imaamu Shaafi'i mooy wu mazhabu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhim te moom mooy waxu al imaam Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybaani te mooy waxu al qaadi Abu Yuusuf ah Abu Yuusuf taalibe yu magu imaam wala al qaadi mooy waxu al imaam Abu Yuusuf ak waaw ndax moom moo jiitu ak mooy ci classification après Muhammad ibn al Hasan ash-Shaybaani rahmatullahi ala al jamii <coughs> ñoom dañ ne fii eh, maam du leen waddal waaw. maam du fii nii du leen waddal waaw du waddal exwa yi boo ci génnee cadre ak euh, ak dariya léegi nag laaj bi mooy waaw kay léegi du leen waddal léegi nan léegi instant yi nag wax leen ñu yéen nan ngeen di lijjante miraas moomu miraas moo xam ne jadd dafay nekk ak ay exwa moo xam nag nañ ñëw ci combinaison yi ñoom niñ koy départager bu ko defee nga gin mu la gën a leer boo xam dañ koy départager ci deux parties boo xam ne ñoomi neen la saaxibu fard newu fi ak boo xam ne saaxibu fard daa ànd ak ñoom mooy kon gis nga exemple yi ñuy gis ni incha allah ci jotaay bii di ñëw parce que bon il faut ñu arrêter que je suis un peu épuisé affaire bi ah <laughs> koor gi sax ngay di la am énergie <laughs> ka en dehors du koor gi waaw ah, <laughs> wallahi mooy weeru barke bi waaw waaw waaw comme man je ne suis pas moom moom jàpp nañ ne ku ku ku wor waroo mën a def dara <laughs> man je ne suis pas fayen ni ngomeen juufeen léegi mooy xoolal <clears throat> ñoom dañ ko départager ci deux deux deux deux kii mooy boo xam ne maam la ak ay frère moo xam benn frère shaqiq walla ay frère ashiqa walla ay frère li ab wala benn frère li li wala ay sœur ashiqa ashiq euh, euh, shaqiqat ah wala ay sœur li ab mu ngo ñoo xam ne ay sœur germaine wala ay sœur paternelle mooy ñoom ñépp bu ñu fi nekkee jadd mooy ñoom kese la ñoom rek kay doon ak beneen cadre boo xam ne nag cette fois-ci du ñoom kese am na kenn minimum kenn saaxibu fardu ku fi ne koo xam ne buur yàlla da ne ah moom bu fi miraas amee kii ne fi moom jël leen jox ko moom mu ne fi ànd ak ah kii loolu simple na mooy exemple bi ñu la joxoon sànq. zawjun jaddun ak deux axuli ab loolu mooy bu mujj bi mooy ne saaxibu farda gi fi ndax mooy sawju léegi jadd des fi ak ki nga xam ne mooy deux axuli ab ñoom ñaar ñooy ñoo ñooy ñooy ndayu mbilli seen miraas lañ ne waaw loolu mooy bu dee minimum kenn saaxibu farda fi ne mu am beneen mooy boo xam ne benn saa ñoom kees ñoomi neen la waaw comme buñ ne maam ba fee nekk ak cinq axwa ashiqa par exemple waaw cinq frères germains yoo xam ne ñoo ki dem ñoo bokk ndey ak baay ñoo fi nekk ak seen maam nan la ñuy miraase nan lañ leen koy séddalee fii mu ne waaw kon noonu la ko waa jumhur defe léegi nag ñëw ci exemple yeeg procédé yi ak balaa exemple yi mooy bu ci nekk nag dafa am règle boppam ah ma may la way wi door a dem ma mayaat la ko <laughs> door a ñu door a tëj ba beneen yoon insha allahu taala kona cheikh rahabi mu ne baabul jaddi wal ixwa wa nabtadi laana bima aradna fil jaddi wal ixwati duwaanna fa alqi nahwa ma aqulu sama wajma xawaashi lkalimaati jamaa waalam bi ann aljadda du axwaali unbika anhunna ala tawaali yuqaasimu lixwata fihinna ida lam ya'ud al-qismu alayhi bil-adha fataaratan ya'khudhu thulthan kaamila in kaana bil-qismati anhu naazila in lam yakun hunaaka dhu sihaami faqna' bi-iidaahi 'an istifhaami wa taaratan ya'khudhu thultha al-baaqi ba'da dhawi al-furuudi wal-arzaaqi hada ida ma kanat almuqaasama tunqisuhu an daka bilmuzaahama wa taaratan yaxudu sudsa almaali wa laysa anhu naazilan bihaali wa huwa ma'a al-inaathi inda al-qasmi mithlu axin fi sahmihi wal-hukmi illaa ma'a al-ummi falaa yahjubuhaa bal thuluthu al-maali laa yashabuhaa wa subban al-abii lada al-a'daadi